ma nekk Jurbel Bawol wala fële ca Casamance wala Podor wala Thiès man daal may dox daldi di xor benn surra benn saak boo xamante ne nii ma xool gis ci ay lingots d'or. Hmm. est-ce que dama naan waay waay yàlla dikk na waay yii ay waay waay sama chômage bu mitti gi ma nee woon ay waay ñàkk gi ma nee woon ne woon la risée de de de mes ñoñ sama ñoñ yi sama waa kër maa ne woon koñ bi yépp naan kii du yëngu du def dara est dama naan nag yàlla dikk na ay waay waay aajo ya faju na waay wala ma for benn tablette wala ma for benn ordinateur walla ma for benn téléphone walla benn iPhone wala benn S S6 nu ngeen koy tuddee walla ma for xaalis wala am na leneen ma nekk ci àll Bawol bi <laughs> daldi forum xar <laughs> <laughs> xam nga wañ naan ba ñuy annonce affaire bi ba ñuy annoncer affaire bi bañ la joxee exemple bi ñu ngi la doon naan booy Dakar bi moom danaan walla eh, wala walla wala le petit le petit Dakar waaye di mais comment c'est possible est lii nan la possible est-ce qu'on que mën nañoo for benn xar quoi dañ naan la si bañ a mën a form xar <laughs> dinañ ci ñëw léegi wala waajoo xam ne. nekk ci àllub Mauritanie bi wala àllub àllub daara jolof bi daal di gis ay gëléem forleen ne ah gëléem yi dañoo réer ma forleen wala aw nag woo xam ne moom rekk laa gis ci àll bi amul benn signe buy wane ne diwa ko moom te foofu gisuma fa dara muy àllu ndànd foy foy est ce naa koo jàpp ne maa moom <laughs> est ce naa jàpp ne maa moom mooy lii mooy masala yi wala ma for koppar foor wala ma for bi yëpp cinquante euros wala cent euros wala bi yëpp dix mille francs léegi loolu mooy laaj bi est-ce que nit ki da koy for wala da ko fay bàyyi wala bu ko foree nan lay def ak loolu loolu dañ naan la yonent bi alayhi salaam moo ñu ci leeral ci ay xadiis yu bari waaw te bokk na ci xadiis yooyu bokk na ci xadiis yooyu mooy xadiisu Seydina Ubay ibn Kaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa huwa fi saxiixayn imaam al-Buxaari na ko noon imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi daal dinañ koy solo na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal ak ahlu sunan wa ghayrihim min al-ulama rahmatullahi ala al-jami' Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ne asabtu surratan fiha mi'atu dinar fa ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qala 'arrifha hawla fa arraftuhu xawlan fa lam ajid man ya'rifuha thumma ataytuhu fa qaala arrifhaa xawlan fa arraftuha fa lam ajid thumma ataytuhu thalathan fa qaala ihfaz wi'aaha wa adadaha wa wikaa'aha fa in jaa'a saahibuha wa illaa fastamti' biha fastamta'tu falaqiituhu ba'da bi makka fa qaala laa adri thalaatha ahwaalin thalaatha ahwaalin aw hawlan waahidan kon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne damaa for hmm. moo tax eh, fii nag Medina bokkul ak Makka par exemple manoo man ku for Medina dara ak ku for Makka dara benn la waaw comme li nga xam ne loolu loolu mooy waaw loolu jar naa préciser ndax Seydina Ubay ibn Ka'b mi Medina la dëkkoon mooy manuñoo ñëw ne ah kon nag le kon comme que Medina xaram la comme Makka kon loolu mooy kon fii bokku ci tax non moo comme li imaam al qaadi Iyaad rahmatullah wax mu ne bi muy firi bi muy def sarah xadiis bi xadiis bi nga xam ne dinañ ko gis tam mooy xadiis Seydina mooy mooy bi doon wax ne wala kii nu mu bu Seydina Abu Hurayra bi yonent bi alayhi salaatu salaam naan daganul ku fa for lu fa réer say eh, ah, imaam al-Qaadi Iyaad mu ne wastud wastadal wastudilla bihi ala anna luqatata Arafa wal madinatu an-nabawiyya ka saa'iril bilaad lixtisaasa makkata bi lixtisaasi makkata bi daalik imaam al-Qaadi Iyaad rahmatullahi alayhi mu ne eh, dañuy tegtaloo ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wala taxillu saqitatuha illa li munshid te daganul Makka ku fi for lu fi réer lu dul koo xam ne da koo for ngir laajte ko ngir yëgle ko mu ne loolu dañ ciy daganal dañ ciy tegtaloo que ni luxatatu Arafa masala bi ñu doon wax sànq te imaam al-Mawardi tudd ko mais mais jéngul ci benn wax da koo tudd noonu bàyyi mooy. imaam al-Qaadi Iyaad rahmatullahi alayhi moom dafa bokk ci ne non non non affaire bi Makka kese la parce que Arafa ak Madinatul Munawwara mook yeneen ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ka saa'iril bilaad ñoo yeneen dëkk yee yem ci côté boobu mooy ku for Medina yi ñuy wax ak nga for ko Europe ñoo yem ak nga for ko Indonésie ñoo yem ak nga for ko Afrique ñoo yem atte ba ñuy wax ne Afrique ku ko fa for lool la noonu mooy xew Medina rek ak Arafat léegi euh, ndax lan ndax jagloo bu Makka jagoo bu Makka jagoo àtte bii mooy wala te xelloo te du dagan saqitatuha léegi euh, Seydina euh, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu gisoon nañ tara ñamam alhamdu wal mu ne da mu ne damaa masa for benn benn ëmb benn besace bu doon tey benn takk mooy benn euh, ab ab ab sër lay doon boo xam ne dañ cee takk def ci alal nee bi ma ko xoolee mi atu diinaar laa ci fekk cent diinaar looloo bari war jamono jooju nee na bi ma ko foree ma dikkal yonent bi alayhi salaatu euh, wax ko ne ko lii de dama koo for cent diinaar laa ci fekk mu ne ko arrifaa xawlaa ah mu ne ah laajte ko un an waaw un an un an nanga ko laajte waaw léegi. Euh, nee na ma laajte ko fa arraftuha falam ajib ma dem bon un an ma laajte mbir mi mooy ne ah ku réerle dara ab ab ab ab ëmb bu def alal hein hein kan moo kan moo kan moo yor ëmb bu bu jeexa bu ko def alal kan moo ko réerle léegi nag nee gisuma kenn nee na après ma daldi ñëw ci yonent ma lay saatu salaam ne ko ah gisuma kenn ku ko jël de ku ko ku ko ku réclamer ne moo ko mu ne ko enrifasana mu ne ko delloo de wax yëgliwaat ko at mu def ko nee na ba mat ñett nee na yonent bi aleyhi salaatu ne ko ihfaz wi'aaha wa adadaha wa wikaaha fa in jaa saahibuha wa illaa fastamta biha nee na yonent bi aleyhi ne ko hein ne ko nag kon léegi comme que noonu la ihfaz wi'aaha xoolal wi'a bi mooy li ko def mooy takk bi ñu fi ñu takk fi ñu def alal ji xool ko bu baax mooy pour nga mën a décrire affaire yi ihfaz wa adadaha ak ñaataa ci ne wa wikaaha mooy ni ñu ko takke ak loolu lépp nga seet ko ba xam ko descriptif yooyu léegi nag nga téye fa in jaa saaxibuha bu borom dikkee nga jox ko ko léegi ah, bu dee nag gisoo ko nag nga daal di koy jëfandikoo ah fastamta bi biha nee na ah fastamtantu bam ba ma defee loolu kenn ñëw ah ma jël sa dinaar yi daal di koy jëfandikoo man Seydina Ubay ibn Ka'b léegi xadiis bii nii xam nga da gis ñetti yoon en fait parce que imam Shu'ba moo ko soloo sauf que imaam Shu'ba bi mu ko soloo ci sëriñam bi Salama dafa dajewaat ak moom Makka salamatum na ko hëy la rahmatullah alayhi laaj ko moom nag mu def defle mooy mu mu kii mu hésité ne xaw ma ñett la ma wax wala benn at xaw ma dane ko ñetti yoon la ko yonent bi aley saatu salaam wax wala dane ko benn at kese waaw léegi nag euh, loolu moo tax borom sauf que imaam al-Mundhiri rahmatullah alayhi da ne amul kenn ci boroom xam-xam yi moo tax xadiis bi dañ naan salama dafa euh, am na ñu naan dafa juum comme que dafa dafa dafa dafa bi ko imaam Shu'ba laa jaatee mbir mi fekk ay at après mu xaw a hésité ci mbir yi nekk xamatuma ndax trois ans la ma wax wala boog li nga xamante ne mooy benn at kese la wax. léegi nag euh, am na nag ci yeneen riwaay yoo xam ne moom salama foofu moom comme ni ko imaam muslim solo rahmatullah alayhi yoo xam ne nag ak yi ñeneen yoo xam ne ci yeneen yoon yoo xam ne nag moom sëkki sàkkawul foofu dane ñetti at voilà am na yeneen yoo xam ne dane ñaari at wala ñett léegi nag buñ ñëwee ci léegi imaam ibn al mu ne lam yaqul ahadun min a'immati al fatwa inna al luqata tu'rafu salasatu salasata awaam imaam al yi mu ne boroom xam-xamu fatwa yi mooy boroom xam-xamu fiq yi amul kenn nag ku ci ne ku dem li li zaahiru xadiis bi wax que ñetti at ngay loo boo foree lu réer ñetti at nga koy laajte ngir man koo delloo boroom ngir xool ndax di nga trouver ko moom mu ne loolu kenn waxu ko lu dul lu ñu jële ci seydna abdallah ci seydna omar radiyallahu anhu te imaam al-Mawardi tudd na lii moom ci shawaz min al fuqaha la mooy dafa nekk ci wax yi nga xam ne dañu beru fuqaha ci yenn boroom xam-xamu fiq yi voilà ndax imaam ibn al ci boppam nettali na ci Seydina Omar radiyallahu anhu ñeenti wax yu wuute boo xam ne dana wax comme xadiis bi ñetti at am boo xam ne dana benn at am beneen wax mu ne ñetti weer am boo xam ne dana ñetti jour voilà léegi ah Kanta imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi nee na Seydina Omar radiyallahu anhu jëlee ci moom mu ne 4 euh, 4 mois. léegi nag euh, léegi euh, wax ji mooy euh, léegi lan lañ ciy jëfe mooy ne affaire bi benn at bi mooy li gën a dëgër ndax comme que cee sikki sàkka te yeneen xadiis yi en fait ñooy ñooy ñooy gën a boobu comme xadiis bi nga xamante ne nii Seydina Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu moo ko Seydina Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu mu ne xadiis bi di nga ko mu ngi ci saxiix yi te imaamu Maalik rahmatullah alayhi daal dina koy solo boo demee ci Muwatta na ko noonu ñoom imaam at-Tabaraani rahmatullah ak ñeneen ak ñeneen ci ulamaa ul xadiis foofu moo gën leeral mbir mi këne benn at la ndax kii da ne Euh, en fait li ko gën a leeral sax bon bala ñuy dugg ci lii mooy comme que dafa sikki sàkka comme que dafa sikki sàkka moom Seydina kan euh, euh, Salama ibn Kuhayl di sëriñu ki nga xamante ne ni mooy imaam Athawr e eh, eh, non imaam Shu'ba <laughs> non imaam non imaam imaam Shu'ba la voilà <laughs> moo tax euh, kii euh, euh, moo tax ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm dañ ne daal li feeñ mooy Salama da cee juum ibnu Kuhayl la dafa juum ci mbir yi après mbir yi leer ci moom sax ci moom kënee benn at la léegi nag mu continuer di wax loolu ci xadiis bi moo tax ba ko imaam Shomba laajaatee mu ne wóoratuma ndax trois lañu wax wala wala benn même bu dee ne feeñ na kënee am na ci yeneen yoo xam ne dana ñett voilà léegi nag ah moo tax ku mel ni kii par exemple ah que moo tax yenn xanafi yi rahmatullah ñu ne daal affaire bi daal dañuy bàyyi waa ji ko for daal mooy xool da koy yëgle ba jamono joo xam ne jàpp na ne daal lii daal ki ko moom bu doon soxla na ko dina ko ñëw seet si heure ba léegi nii dina ko dina ko seet si dina ñëw laaj teg ko bu ko laaj comme que jamono jooju yaakaar na weesu na kon mu xam ne kii daal soxlaatu ko léegi bu ñëwee ci xadiisu Seydina Euh, Zayd ibn Xaalid bi radiyallahu anhu mu ne dafa am benn kaw kaw bu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam fa sa'alahu mu daal di koy laaj ne ko amma yaltaqituhu fa qaala arifha sana voilà xadiis bi moo dina leeral que ne affaire bi benn at la surtout am na fu ci dëppoo ak xadiisu Seydina Seydina Ubay bi sa ci riwaaye Salama ibn Kuhay radiyallahu anhu mooy kon benn at la e, Seydina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu dane dafa am benn kaw kaw bu ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ko ci li nga xam ne da koy for mu ne ko Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko arifha sana ko ah laajte ko un mooy defal un an nga laajte ko waaye bala nga ko laajte nooy def mu ne summa summa bi nekkul ne après da ñëw at mi yépp nga ñëw ne man de bind fépp ne am na ku am na am na lu ma for mooy bu doon tey da ngay afficher fa nga ko fore moo tax loolu la fa nga ko fore nga koy yëglee mais pas foofu kese ak foo xam ne yaakaar nga ne nit ñi par exemple ma foroon ko ab zone franche hein ma ñëw for ko foo xam ne nit ña fa la ñuy liggéey mais dëkkuñ foofu ci biir dëkk ba lañ dëkk dañuy ñëw liggéey après bu giwee ñu ñibbi man dama koy yëgle foofu fële tas ko bu dee benn kii ma def fa benn bout papier boo xam ne dinañ ko gis kër ne dafa am ko lu euh, lu ma for voici mes contacts bu amee koo xam ne moo ko moom na signaler boppam mais dama koy tas tamit ci dëkk bi fa nit ñay ne pour nit ñi tamit gis ko léegi euh, summa su summa arif infaasaha wa wikaha mu ne ko après nga xool ak ah, loolu après mooy waxuñ la nga dem wax loolu ba pare te xamoo li nga forme nu mel mooy nga xool fi ñu ko def hein fi ñu ko def nan la mel ak nan lañ ko takke ak li ci biir ba nga xam ñaata la moo tax yenn Shafi'i rahmatullah alayhi ñu ne loolu boo ko xoolee da koy bind maxaafatal am nisyan ndax dañuy ragal nga fàtte ko après mooy nga xamoon ñaata la comme que looy looy yëgle at la mooy ne lool man nga ko fàtte somme bi ñu ne dañ koy bind pour ragal fàtte kon bu ne summa summa arif fasaha wa wikaaha lool mooy nga def ko avant nga koy yëgle mu ne fa in jaa mu wax kaw kaw bi ne bu kenn ñëwee nag fa in jaa bu kenn ñëwee yuxbiruka biha ah jox la descriptif yépp mu ne bu boobaa nag danga ko koy jox wa illaa fastanfiqha bu dee ne amul ku ñëw réclamer ko te bi muy ñëw di ko réclamer mooy procédure yi lenn la boo koy boo koy laajte doo ñëw naan man de réerle naa benn saak boo euh, for naa benn saak boo xam ne bu rouge la bu def alal déedéet waaw yow waa ji day ñëw wax la linjaa la bu dee ab linjaakat la léegi nag dangay nax mooy da ñëw daal for naa dara ku réer le na sa bopp ku ñëw nag woote allo waaw mooy fa in jaa ahadun yukhbiruka biha waa allo ay j'ai vu votre communiqué comme quoi vous avez trouvé euh, un objet perdu ma mois j'ai perdu euh, mon objet ma ne du ma ñëw na ah waaw oui oui euh, non un sac rouge ay gume non damay noppi ne ko est que vous pouvez me le décrire est que man nga maa décrire waa ji du ñëw rek waaw dégg naa ne daa am loo for waaw nga ne ko waaw waaw benn sac bu rouge déet da noppi ne ko waa li nga réer le lan la mu ne man am mbuus laa réer la nga ne ko non kon du yow parce que man ab sac sac comme saak yi nga xam ne saaku adidas yu dëgër yooyu wala saak yi nga xamante ne moom la ñuy sàkk doo man yooyu laa for kon wasalaam waaw léegi nag bu ñëwee ne man benn sac doo dos bu noir nga laa réer li nga ne bu mel nan mu ne marque ban marque mu wax la Umbro xaw ma lan waaw muy moom bale muy um umbro yow nag doo yem foofa ah, comme li imam Ibn al-Qasim wax al rahmatullah alayhi ne affaire nag du des du décrire ci kaw rek mu jeex ah non il faut mu joxe lépp mooy non seulement mu décrire affaire bi li ko de li li def alal ji wala bu doon ab pochette la walla benn benn sacoche la mu décrire sacoche bi décrire li ci biir lépp mooy il faut mu andi descriptif bu boobaa ci kaw loolu dañuy jàpp ne kat waa ji moo mbir mi mais bu andiwul yépp kenn du ko jox non non non non kenn du considérer ne waa ji wax na fi dara léegi nag bu ñëwee wax la lool nag bu ñëwee wax la lool nag ah indi descriptif yépp li ngay def mooy da ko koy jox nag. léegi nag wa illaa bu dee ne nag trouvé woo ko wala amul kenn ñi manifester ñëpp amul kenn ci ñoom ku fi indi descriptif boobu muy ànd ak bu dëppoo mbir yi mu ne wa illaa fastanfiqha selon ci at yooyu ci durée at moomu qaala nee na kaw kaw bi ne ko ya rasulallah fa dallatul ghanam mu ne ko yow ndaw yàlla li wee fa dallatul ghanami waa bu dee nag li réer euh, euh, euh, li réer moom bu dee am xar la nag mooy jur gi troupeau yi comme xar bëy yooyu ma fekk ko ci àll bi benn wala ñaar wala yu mel noonu ñoom kese ñu réer te xaw ma ko amul benn signe buy wane ne diwa ko moom xaala yonent ma lay saab-saab ne ko laka aw li axiika aw li dig bi ne ko laka ne ko bu dee boobu lool la jël ko xar ma nga fekk ci àll ba amul dara luy wane ne fee la dëkk ak fii mu ne loolu mu ne la ka ñeel na la bu la neexee nga jël ko aw li axiika wala sa mbokk wala rek mooy nga bàyyi ko fi nga dem keneen doomu aadama bu mel ni yow romb ko fi jël aw li di bi wala benn ci till lekk ko wala gaynde mooy animo yi nga xam ne dañuy ñëw di fàddaate sibaa yi waaw te nag wax dëgg nga jël ko moom moo gën nag nga bàyyi ko ak sibaa yi xaala loolu nag yonent mi sallallahu alayhi wasallam waxul lool de man maa <laughs> bon nga jël ko nag moo gën nga bàyyi kook si baa mais dane ko laka aw li axika aw li di xaala nee na kaw ko bi na ko mooy dallatul ibili nag waa léegi bu dee gëléem gu réer la <laughs> mu ne fatama ngara waju nabi yonent bi alayhi salaam xar kanamam gi soppeeku ndax mer mu ne fa qaala mu ne ko maalaka walaha maaha xidaauha wa siqaauha taridul maa wa taakulu shajar yonent bi alei satu salaam nag daal di mer bi mu ko laajee ci wàllu géléem ndax mu ne ko la loo yow loo am ak géléem ndax géléem moom am na ay mooy saboom yi mooy daal da sa géléem nu ñuy wax sax sabo la ñuy wax sabo xam naa ne ci fas la mais géléem mooy daal tànk yi moom moom mooy mën naa protéger boppam wasiqa'uha te biir bi def na ci ndox loo xamante ni man naa tenir waaw ndax mbaqam yooyu li muy def ci ndox man naa toog ay weer du naan gëléem ginnaaw bu naanee lu bari taridul ma at bu ko neexee ndox bu bëgg dem dafay dem naani wa takulu shajar di lekk ci kii moom il est autonome te mën naa retrouver borom loolu mooy par exemple comme fas yi ci àll bi ñi nga xam ne ci noor bi dañuy bàyyi seen wajan yi mooy was fas yu jigéen ñu dem di xori ci àll bi yow maroo ñëw ne man damaa for benn fas bu jigéen fële ci àll bi déedéet ndax fas wi moo tax bu ay midi di jot une dañuy jóge ci àll bi ñëw naan si kenn du leen jëli buñ paree ñu dàqaat leen ñu daal di dem mooy kooku manoo ñëw sàcc jël ko naan dama koo for parce que moom man naa delloo booy affaire bi du gëléem kese waaw mooy lépp loo xam ne mën naa dellu këram man naa de loolu manoo ñëw ne man ci animo yi man dama koo jàpp animaux domestiques yi maa moom donc voilà léegi nag lool moo tax lool la kon affaire bi lool la kon euh, affaire bi léegi kon nu muy demee euh, mooy kon mais léegi léegi nga ne mais masala am na mais nan laa koy nan laa koy nan laa koy kiiwe at nan laa koy chercher at hein nan laa koy laajtee at boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne non de toute façon du da nga koy def benn yoon ne man def naa ko at mi ci at mi déedéet non non non boo ñëwee rek yow ba nga koy door a for nga yëgle ko après mu jeex nga naan waa yëgle naa ko dañ naan la non non non déedéet loolu doyut loolu doyut déedéet ni ngay def am na ci boroom xam-xam yu ñu ne bés bu ne début bi ah. bés bu ne da koy laajte ñaari yoon mais yenn yi mooy boo ko tafee fenn comme tey boo ko bindee taf ko fenn mooy doy na léegi après nga fay jaar di xool defaale fa sa numéro voilà boo demee ba jaar fa gis ne fooy ba dindi nañ ko nga defaat fa parce que matawul at waaw léegi nag bu dee loo yëgle la noonu mooy da ngay yëgle ñu ne ñaari yoon ci bés bi après mooy lu muy sori après nag benn yoon dina doy. après benn yoon ci mois ci ci ci ci semaine bi. après nga def ko nag par weer weer wu ne nga nga yëgle ci bu baax boo ko defee lool doy na. léegi nag bu dee yow danga ma ne man moom aw ma temps parce que fii dama fee jaaroon rek dañ naan la boo amee koo délégué mbir mi ngir koo xam ne mën na koo def. da nga ko koy délégué ngir moom mu daal di lay taxawal lool daal di yëgle mbir mi léegi nag dafa am benn affaire mais est-ce que lii ci lépp lay dox mooy waaju faroon cinq euros loolu day dox ci moom dañ naan la non dafa am yoo xam yii mooy yi nga xam ne insignifiant wul ndax am na yoo xam ne dañoo insignifiant ñi ko réerle duñu ko jël si waaw ñi ko réerle du ñu ñëwaat di ko fa seet bu dee loolu la nag nit ki mën na koo nekk waaw par exemple koo xam ne dafa génn forme 10 xam nga 10 euros mooy lépp loo xamante ni affaire bi masala bi léegi la léegi pour pour simplifier mbir voilà mooy <laughs> nañu ko def pour simplifier mooy ne lépp loo xamante ne ni waa ji ko ci aada ku ko réer la du ko seet si xam nga man bu ma demoon bu ma demoon euh, jàmm gën dëkk Parcelles Assainies hein dëkk Parcelles Assainies sa dem jàmm gën réer la fa euh, euh, ab 1000 euros non maanaam 1000 euros non 1000 francs wala 500 francs Sénégal CFA gëw ma ne dinaa jëlaat jóge Parcelles Assainies sawaay ba jàmm gën fay paas loo xam ne presque day tolloog la ma réer la di ko seet si bu dee loolu moom loolu nit ki mën na koo jël te loolu lan mooy wane euh, loolu léegi loolu mooy ci franc bu dee ci euro tamit dañuy xool loo xam ne nit ki en général ku ko réer la du fi nekk di ko wër di wër ci mbedd yi ku mu dajeel naan ko mais monsieur vous n'avez pas trouvé euh, vous n'avez pas vu si un billet xaw ma de lan mooy ne bu dee yëpp cent euros nag loolu day conséquent hmm. gars yi en général dañ koy laaj <laughs> léegi nag euh, euh, mooy yu insignifiant yooyu nit ki kooku mën na koo lekk sans dara quoi lan mooy wane lool. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa robb comme muy euh, muy xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi alayhi salaam dafa romb benn tàndarma marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bi tamratin mu ngi sax imaamul Buxaari boo demee mu ngi ci euh, foofu mu ngi ko indi mu ngi ci saxee bi mu ne. Euh, li nga xam ne mu ne yonent ma lay saar saam dafa romb bi tamratin fi tariq benn tàndarma ci yoon bi fa qaala mu ne qaala lawlaa anni axaafu an takuna min as-sadaqa akaltuha bu dul woon ne man yonent ma lay saar saam damay ragal këne bu dul woon ne damay ragal këne lii nii lii nii tàndarma bii mu bokk ci sarax yi ndax xam nga yonent ma lay saar saam lekk sarax ak waa këram waa ahlul bayt duñu lekk sarax voilà mu ne bu ma ragalul woon ne lii ci sarax yi la bokk ci asaka yi ci zakat yi la bokk ak yooyu konoonte kon dinaa ko lekk man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu bàyyi ko fa te jële nañ ci sayyidatu ummu ummu alhamdulillah euh, euh, euh, mooy yaay Maymuna bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anha comme ni ko imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi solowee mu ne dafa trouver benn tàndarma mu daal di koy lekk waqaalat mu ne laa yuhibbu llahu al-fasaad ndax buur yàlla bëggul loo xam ne lu ak yàq mooy bàyyi ko fi man naa am nit ñi joggi ko mu yàqu léegi mooy yooyu nga xam ne nit dina réer la benn tàndarma dem di ko seetaan mais moo ki réer la benn billet cinq euros la loolu nag mënoo moo ça dépend ci nit ñi non affaire yi al hukmu lil ghaalibi wan naadiru laa hukma la li li ñuy jox àtte mooy li ëpp li ñuy def ci aada li nga xam ne en général bu ku ko réerle xam nga ne moos ku réerle chacos boo xam ne dafa def ay billet kooku dina ko wër waaye ku réerle ab 5 euros fële jaralu laa demaat sawaay ba Grenoble jóge Lyon ba Grenoble nan damay seeti ndax sama benn billet 5 euros dama koo rotal wow bu ko seet waaye ñu ko for Grenoble nag léegi am na choix bu ko neexee mu bàyyi ko fa bu ko neexee mu jël ko mu jëfandikoo ko te dara newu ci voilà mooy lépp loo xam ne nit ki bu ko réerlee ko Ah, ci ci aada du ko seeti du demaat di ko wër di ko seetiwaat loolu nit ki mën na koo jël jëfandikoo sof à part ça nag bu dee nag loo xam ne lu conséquent la loo xam ne nit ki da koy soxla nit ki day day day dellu di ko wër wala di ko laajte bu boobaa nit ki da ko war a garder daal di koy yëgle fii bu dee da koo yëgle ba un gisul kenn boobu mën na koo jëfandikoo waaye nag bu ko jëfandikoo wee waa ñëwaat. comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waa ji ñëwee nag bu boobaa da koy fay ah. mooy da xool ñaata la woon bu doon ne man affaire bi dix mille euros la woon ma yëgle yëgle yëgle kenn ñëwul ma lekk dix mille euros ya après un an ya waa ji ñëw bu boobaa dama koy delloo dix mille euros voilà léegi nag bu dee ne dama dencoon affaire bi loo xam ne bu dee ne loo xam ne lekk la boo xam ne comme loo xam ne day gaaw périssable loolu da nga koy lekk sinon day yàqu. dara newu ci léegi nag bu dee ne li dafa nekk benn affaire boo xamante ne nii dafa nekk euh, euh, euh, benn affaire boo xamante ne nii nag man dama koo denc comme muy 300 euros après man wala bu nekk loo xam ne ab téléphone la après man ma yàqu ko ah boobaa. bu waa ñëwee man damay xool valeur téléphone boobu ma daal di koy jox ndax man maa ko at laftuhu man maa ko yàq léegi nag bu dee ma affaire bi dafa yàqul boppam bu dee dafa yàqul boppam te defu ma ci dara waa ji ñëw non ko bu dee dafa yàqu waa jël ko moom utal ko euh, euh, euh, wala utal ko utal ut beneen bu mel noonu yor ko wala affaire bi réer ci moom mu ut beneen. yor ko ngir bu borom ñëwee far borom ñëw ma ne damay ma jënd beneen ngir bu borom ñëwee far affaire ba yàqu bu borom ñëwee moom affaire ba yàqu na mooy du ci man voilà mooy bu dee maa ko yàq maa koy rek maa koy fay waa ji kon bu ñëwee dama koy delloo li nga xamante ne li nga xamante ne nii man ci sama bopp maa ko yàq dama koy delloo kon lool mooy ci gàttal li jëm ci wàllu luqata ci yi nga xam ne léegi nag ku mu neex nga bañ koo for ah nga bàyyi ko fi boo génnee gisul 10 ci mbedd bi bu la neexee nga bàyyi ko fi mais boo ko jëlee loolu boo ko jëfandikoo dara newu ci ndax loolu du lu nit di di tout le temps di ko laaj voilà loo loolu nag dalil yi wax naa la ko yeneen ci wàllu saasam nee na man lii bu dul woon ne ci sarax yi la bokk kononte kon dinaa ko utiliser dinaa ko lekk waaye damay ragal mu bokk ci sarax te moom comme que du lekk sarax looloo tax. na ak loolu tamit lu ñuy jàng fii la kon masala mi eh, mu ngi noonu